wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis di alfaraidu fi lislaam muy ilmul faraid doon waxtaane lenn ci xam-xamu succession di l'héritage di li nga xamante mooy miraas muy ilmul irsi xam-xam bi toppatoo wàllu aji dem ji ci génne àddina bu génnee àddina alal jam fi bàyyi buñ ci génnee xaq ya ca war ba mu des nag miraas ko nag daldi koy séddale ñi nga xam ne ñooy ses ayants droit ñi suñu boroom wax ñu jox leen xam-xam bay toppatoo loo lële nan lañuy séddalee mbir ma ak ñan ñoo yelloo loo lële ak ñooñu lan lañ leen di jox ñaata lañ leen di jox euh, avancé woon nañ ci walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci wàllu bunt bu rëy boo xamante ne nii ku ko xamul daanaka bul wax ci mbir yi ci wàllu miraas comme ni boroom siraaju saalik waxoon wa huwa amrun yanbaghi al-ihtimaamu bi sha'nihi id man lam id man laa yacrifu al-xaajiba min al-maxjuubi laa yajuuzu lahu an yuftiya fi al-miiraas li annahu rubbama a'taa man laa xaqa lahu wa axrama man lahu alxaqu bi axaqu bi jahle fa yaqa'u fi lwaciid wal ism mu ne woon bunt la bu rëy a rëy a rëy bu rëy a rëy a rëy boo xam ne yittewoo ko ay mbiram dafa war ndax képp koo xam ne xamul ki yiir ak ka mu yiir ràññeewoo leen ci wàllu miraas ci ñu war a donn kooku daganut ci moom muy ubbee di wax benn masala ci wàllu miraas yàlla tere nag mu taxaw ne le ne moom cette fois-ci mooy miraas <coughs> waaw ñaar yépp ak dëgëru fit la ndax lan mooy problème bi li annahu rubbama a'ta man la xaq lahu wa axrama man lahu xaq bi jahle ndax kat ñàkk koo xam da koy yóbbe ci mu joxe mu jox ci alal ji ci miraas mi koo xam ne amu ci xaq amu ci droit xañ koo xam ne amoon na ci xaq te tegu li ko yóbbe mooy bi jahlihi ci réeram gum réere mbir yi bunt bu bu màgg bi bu ko defee nag mu rot automatiquement fi nga xamante ci tëkku gi suñu boroom tëkku ñi nga xam ne ñooy wax ci diine ji bi ghayri ilmin wala kitaabin munir waaw te gisoon nañu <clears throat> boroom xaashiya sharh al rahabiya mu ne woon i'lam anna hadha al-baaba azimu al-faa'idati fi al-araa'id wa huwa afqahuhaa waaw fa man lam yatafaqqah fiihi kamaa yanbaghii wa illaa fa huwa aarun min hadha al-'ilm waaw mun a yëgal ne bunt bii ak rëy njariñ ci wàllu miraas wa huwa afqahuhaa waaw bunt yépp moo ci gina xóot waaw moo ci gën a xóot ci bunt yi wax ci miraas képp na koo xam ne déggoo ko xóotaloo ci sew kii kii way ni mu waree yow xam nga ne mos gàcce nga ci ci ci xam-xam bi waaw <laughs> waaw kon nag moo tax lu am solo la même bu dee dina paraître c'est normal comme li wax nii fa huwa afqahuha mooy wane ne kon du moo euh, nekkul lu simple parce que euh, kii yee bari moo tax di nga déglu yu bari di nga dégg lu bari ay waaw dooma euh, baay baay tëx doomu kii waaw al axu shaqiq ah ki mbokkal nday ak baay kii kii kii moo koy xañ kii moo koy xañ xam nga combinaison yu bari yooyu waxoon nañ la am na ci yenn loo koy jàppe rek waaw mooy ka dox sa diggante ka faatu fekk yaa ngi am kooku mu nekk fi moom dalay xañ waaw ba mu desoon ci masala al awlaad yi nga xam ne li um ñoog monsieur A mi dem ñoo bokk yaay mais monsieur A bàyyi fi papa yaay kese la fi bàyyi ak ñoom voilà nga xam ne boobu ñoom dañuy doon même bu dee dafay bàyyi soxna sax du tee euh, ñoom ñooñu dinañu doon seen yaay dina doon ku dul ñooñu mooy boo seetloo loolu rek ay kii la yoo xam damay xam ne ah kon intermédiaire rek moom de premièrement bu fi nee day wane ne kooku du am waaw am ñoo xamante ni nii euh, ñoom cëy budul woon budul woon kii duñu am waaw comme liñ naan al axul mubaarak al axul mubaarak mooy ki nga xam ne cay burul woon moom yow doo am <laughs> waaw ay am na koo xam ne moom bu fi nekkee <coughs> moom day tax doo am comme al axul shaqiq ah gisoon nañ ci kaa yi nga xamante ne nii moom day bloqué kan al axul shaqiq day bloqué ki nga xam ne mooy al al axuli am waaw di bloquer al axuli al ab <coughs> bu boobaa walla muy bloquer ki nga xamante ne nii <laughs> ah <laughs> walla ki nga xam ne mooy al uxtu shaqiqa mooy par exemple al axu shaqiq foofu day nekk liñ naan al axul mash'um mooy ki nga xam ne yow de sa frère bii de <laughs> mooy kiy tax amoo dara waaw moom ba mu ñëwee nga daldi lala xañ mooy yooyu dafa am solo xoju eh, xaj bu yooyu te gisoon nañ ci ne ñaari façon la xaj bu xirmaanin wa xaj bu nuqsaanin xaj bu koo xam ne dafa may tere nit ki du am dara ndax diwo fi nekk muy alxaj bu bi shaxs li tax awma ab individu ab nit a fi nekk moo tax hmm? wuuteeg alxaj bu bi sifa bi nga xam ne melo te yooyu lañ gisoon ci ish laka rizq ci mawaani'ul irsi ñun nag ñu ngi woon ci alxajbu bi bi bi shaxs léegi eh, pare woon nañ yooyu ba duggoon ne gisoon nañ nombre bi nga xam ne ci góor ñi jëlaatoon nañ suñu liste ba nga xamante ne moom lañ doon tudd ñi nga xam ne ñooy doon ñi nga xam ne ñoom ñooy donn di nga xam ne boo ko tasee tas ko quinze góor la boo ko tasee tas ci jigéen ñi tamit biis lañu muy le tout vingt cinq jëloon nañ liste boo bële commencé woon ci góor ñi ana ñan lañuy yiir ci ñoom ak kan moo leen di yiir te waxoon nañu foofu ne moo ci xaj bu xirmaan te ne mbir mi am na ñoo xam ne xaj bu xirmaan manu leen dal lu miraas mi wëlbatiku wëlbatiku ñoom foo jaar dinañu am mu doon ñetti góor ñetti jigéen muy jëkkër baay ak doom ju góor lu miraas mi mën a wëndeelu wëndeelu ñuy bu ñu fi newee foo jaar dinañu am waaw léegi lool benn affaire la mu am côté jigéen ñi mu amoon ñetti tamit yaay jabar doom ju jigéen ñetti ñii ne lu miraas mi wëndeelu wëndeelu foo kenn manu leen a xañ ci miraas waaw doo dem benn ci miraas ñu ne leen yéen bàyyi leen ñeneen ñi jël yéen bokku ngeen déedéet waaw te ñooñu nag comme que dañoo amoon ci góor ñi total bi quinze la woon boo ci génnee fukk ak juróom nga génn ci ñett nga wàññi ci ñett mu desal la fukk ak ñaar kon fukk ak ñaar ñooñu ñoom ñi nga xam ne ñooy ñi nga xamante ne nii mooy xaj bu xirmaan ci ñoom la mënoonu dugg ci wàllu góor yi waaw waaw kon loolu leer na muy douze personnes ci wàllu góor ñoom kese la xaj bu xirmaan mënoon a dugg parce que boo ci génnee trois yi la wax ci góor ñi côté jigéen ñi ñoom set lañu ñoo xam ne xaj bu xirmaan ñoom la mën dugg mooy xaj bu li nga xam ne mooy tax ba duñu am dara parce que génne nañ ci yaay jabar doom ju jigéen wala ay doom yu jigéen wala ay jabar waaye ay yaay déedéet yaay moom benn waaw kon affaire baa ngi nii góor ñi gisoon nañu leen walillaahil hamdu wal minna gisoon nañu al ib ibnul ibni moom ki koy xaj mooy intermédiaire bi comme liñ la waxoon règle bi pilier ba képp koo xam ne mooy sa intermédiaire mooy sa dig-digle ak ki dem moo te te mu nekk fi moom yow li li la jokkale ki faatu mooy moom mooy kooku te kooku nekk fi yow kooku bu fi nekkee yow doo am dalay xañ moo taxoon doom sët bu góor moom du am fekk bu dee bàyyi ma ngi fi ci suñu misaal mañ joxewoon woon ci doomi monsieur A di Ibra mi nga xam ne moo juróon Isaa ñu ne loon fekk ibra ngi fi bu monsieur a faat ko Ibra mi doomam ji nga xam ne wala du sul bi la doom la joo xam ne ci geñoom la ko jure mu ngi fi sëtam bu góor bi nga xam ne moom Ibra ko jur di Isaa Isaa du am parce que bàyyee ma tax waaw mu ngi noonu maam ji it ci kaw lool mooy lool mooy euh, euh, euh, usul yi voilà parce que Euh, loolu waxoon nañ ko tamit mooy foo fekk miraas moo ñëw fekk fa usul ak furoo mooy ne ku bokkul foofu daanaka yow éliminé nañ la mooy doo am mooy doo am boo bokkul ci asxaabul furud boo bokkul ci asxaabul furud ñi suñu borom ne jël leen lii jox leen jël leen yow boo ci bokkul yow de façon t'es éliminé waaw mooy nga fekk fi miraas moo xam ne monsieur A dafa faatu bàyyi fi baay ak yaay bàyyi fi doom yu góor ak doom yu jigéen wala benn doom bu góor wala benn doom bu jigéen ku dul mooy ne miraas mi seen biir ñooñu lay nekk waaw miraas mi biiru ñii lay nekk waaw al axu manula am mooy fa ki bokk ak monsieur A nday ak bàyyi manula am lan moo tax parce que doom a ngi fi te bu fi doom newul woon surtout mooy tànk monsieur A faatu frère am bi mu bokkal nday ak bàyyi nekk fi waaye nag Seyna Isa mi doomu Ibra Ibra moom faatu na moo njëkk a faatu baayam monsieur A mais Seyna Isa gi fi Seyna Isa mooy jël place baayam kon al akhu shaqiq dañ koy yiir waaw te ki ko yiir mooy doomu mu surtout monsieur A waaw te le fet que bàyyi monsieur A mooy du am mooy ne miraas mi ci ci ñooñu lay yem ak kan kenn ci asxaabul furut mooy kiñ la wax sànq muy soxna si waaw bu dee soxna si la jëkkër ji mooy ci foofu lay yem miraas moom moom ci ñooñu lay yem keneen du bokk waaw keneen du bokk même bu dee ñoom ñépp a fi ñoom du ñu am. miraas moo ñëw fekk fa ñu répété waat ko usul yi baay ak yaay yi neef yi furuu yi di branche yi doom yi doom ju góor minimum benn doom bu góor ak doom ju jigéen jeex na ak jabar ji fee yéen moom bu dut façon jeex na waaw kon ax ax o o ixwa yeeg yooyu moom duñu am dara ndax ñii ñoo fi nekk mooy bu boobaa xoolal <laughs> xam nga asxaabul furuudi moom foo jaar ñu jox leen liñ leen li li ñu am comme soxna si comme que do kii nu mu tudd monsieur A bàyyi na fi doom hein monsieur bàyyi na fi eh, doom kon soxna si lu muy am soxna si manu la am manu la manu la am lan un quart déedéet du am un quart lay am waaw te noonu la ko alquran waxe ah walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad waaye fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha dayn walahunna wala walahunna ar-rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum ñoom kon fa in kaana lakum walad bu dee da ngeen bàyyi doom bi ngeen di faatu yéen jëkkër yi fa la hunna ñeel na seen soxna yi wala soxna sa fi ne ak sumunu un huitième kon mimma taraktum li ngeen fi bàyyi kon soxna si un huitième lay jël waaw un huitième lay jël ndax ci asxaabul furud la bokk baay ak yaay ñu jox leen li nga xamante ne nii mooy seen wàll waaw mooy lan lan lañ leen di jox fa in kaana lahu mooy bi mu ne euh, bi mu naan wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad ñoom kon sudus bàyyi ak yaay ku ci nekk sudus ngay am mooy un sixième ñoom dañuy jël un sixième jox leen ndax alquran ne wa fa in lam yakun lahu walad fa in wali abawayhi ñeel na ñaari baayam moom mujaa wala ki faatu hmm, ci suñu exemple bi muy mujaa moom ñeel na ko li ñeel na baayam ak yaayam li kulli wahidin minhuma ñeel ku nekk ci ñoom minhuma sulus ku nekk un lan ngay am un sixième mimma taraka ci lim bàyyi waaw in kaana lahu bu dee mu monsieur ab ki faatu ba mu bàyyi na fi doom bàyyi na fi doom ndax bàyyi na fi doom di góor ak doom ju jigéen léegi ñoom kon léegi des jeex na la ca des aw laa léegi nag ña ca des la des ci alal bi kan moo koy moom foofu alxiqul fara'id bi ahliha def nañ ko jox nañ ndaw si un huitième jox bàyyi un un sixième jox yaay un sixième comme ni ko alquran waxe te ñox ko ay léegi def nañ loolu yaa rasulallah alayka salaatu salaam lan nga ci teg kon mu ne fama baqiya fa li awla rajulin zakar li des ginnaaw ba ngeen defee li seet leen awla rajulin zakar bu boobaa awla rajulin zakar mooy doom ji doom ju ji léegi moom day temps si ki nga xam ne mooy sœur bi <laughs> waaw sœur bi day nekk al asaba bil ghayri <laughs> après ñoom ñaar li des ñoo ko moom fama baqiya aw awla rajulin dakar ñoom ñaar ko moom léegi nag ñoom ñaar ñooñu léegi nag dañ koy seddoo nan lañ koy séddoo li rajuli mithlu hadhil unsayayn lu tax yusikum allahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hadhil unsayayn looloo tax bu boobaa buñ koy séddoo ñoom góor gi day am ñaar sœur bi am benn mbir maa ngo miraas mi fii lay yema keneen du am nga ne ma mais aljaddu nag ma ne jaddu du am lu tax waxoon nañ ko ki ko yiir intermédiaire bi dox diggante ba monsieur A mooy ba mooy doomam di jur monsieur dooma fi nekk yiir na na al axu li ab nag ñu ne al axu li ab tam du am dooma ko yiir tamit ak sët da ko yiir te fii dooma ngi fi doy na ak bàyyi tamit du am ainsi de suite koo lim rek ñeneen ñëpp al ammu ab yoo ñëpp duñu am al axu li ab ñoo ñëpp duñu am <coughs> kon affaire baa ngoog léegi eh, gisoon nañ ñooñu walillahi alhamdu wal minna douze yooyu eh, <coughs> mu des léegi nag jigéen ñee desoon loolu lañ gisoon tey ñu war a war a continuer ci jigéen ñi ci ba léegi ci xaj bu xirroman mooy ñi nga xam ne dañ leen yiir duñu am dara ki leen di yiir ba tax duñu am dara kon kon soxna yi ñoom waxoon nañ ne soxna yi kon dañuy reprendre ana sa kayit ga gi nga bindoon ah, mooy mooy ba bindoon kii laa wax bi nga bindoon ñiy doon dix yi ñu waxoon ci jigéen ñi quinze yi ci góor ñi pare nañ ma ne waaw waaw kii waaw moom laa jël tourné naa waaw <coughs> léegi ma ne la yow lii liiroon nga ko sax ñi ngay baare ma ne waaw ma ne la léegi ñett ñi ma wax léegi baare leen ma ne waaw mooy doom ji jabar ji yaay ji baare naa leen kon ki may dese mooy <coughs> doom ju jigéen joo xam ne comme que jigéen ñi lañ nekk nag cette fois-ci waxuñu góor doom jigéen ñi des ñi des ñooy doom jigéen joo xam ne doom ju góor a ko jur ak ki nga xamante ne ki ak grand-mère maternelle mooy ki nga xamante ne nii moom moo jur ki jur sama yaay ki jur yaayu monsieur A ah, muy maam ju jigéen joo xamante ne nii côté yaay la ak grand-mère paternelle ak doom ji maam jigéen joo xamante ne nii moom côté baay la mooy ki jur bàyyi monsieur A ak kan rakku monsieur A boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay bu jigéen ak rakku jigéen rakk bu jigéen boo xam ne moom monsieur A ñoo bokk kese ak rakk bu jigéen boo xam ne moom monsieur A yaay kese lañ bokk ak ndaw si nga xam ne moom moo libéré ab jaam moo goreelub jaam ñii ñoo des ma ne la waaw kay Euh, ñu ne la nag kon léegi kaay nag ñu wax la ku nekk kan moo lay xaj kon ñu ngi ci wàllu jigéen ñi xaj boo xirmaan kon set lañu set lañu ndax trois yi génn nañu yaay génn na soxna génn na waaye it ki nga xamante ne mooy doom ju jigéen génn na kon ki njëkk koo limoon ma ne mooy doom monsieur A ju jigéen semee sët doom joo xam ne sët bu jigéen ko sët bu góor a ko jur mooy sëtam bu jigéen voilà mooy comme muñ jëlee exemple bi ñu jëloon tey <coughs> monsieur A dafa am doom ju ñu naan Ibra xam nga Ibra waaw ma waxoon moo su moo juróon Isaa mais ndekete yoo jur na nag beneen doom bu ñu naan hein bu ñu naan Kumba waaw kon Kumba sët la ci kan ci monsieur A moomu nga xam ne doomu Ibra la bu monsieur a faatoo moom kii tax du am mooy bu fi doom monsieur newee du am mooy baayam waaw te loolu mooy règle bi ñu la waxoon pilier ba liy waral xaj bu xirmaan mooy premier pilier képp koo xam ne intermédiaire la bu dox sa diggante ki faatu mooy yow lien bi nga am ak ki faatu mooy ci moom la jaar ci moom ngay jaar ba pare door a ci ki faatu fekk moom mu ngi fi doo am kon nag doom jigéen ji li tax du am mooy kan mooy kii <coughs> mooy mooy mooy baayam bu dee kumba monsieur A maamam monsieur A dafa faatu mais baayam mi Ibra ne fi comme ni isaadul amee noonu la la la kumbadul amee waaw loolu benn la waaye am na beneen foo xam ne moom du am keneen ku koy xañ mooy non seulement doom ji kese waaye mooy bu dee ñaari doom yu jigéen la fi la fi maamam di mouche à bàyyi waaw ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom doom yi jigéen ñi ñooy ñooy jël ñoom ñooy xañ kii ñoom ñooy xañ ki nga xamante ne mooy kumba mii nga xam ne ñoom bàjjen la ci ñoom waaw mu ngi noonu kon nag affaire baa ngoo léegi kon kooku moom moom parce ñooñ dañ koy baare xam nga ñaar ñooñu boo seetloo nga ne ma lu ko waral ma ne la xoolal <laughs> doom bu doom bi kii mooy doom bu euh, xam nga doom bu jigéen bu fi nekk doom bu góor lal la alxuraan wax léegi lil zakari mithlu hazzil unthayayn góor day am ñaar day am wàllu ñaari ñaari jigéen mbir mi mooy kon dafa mel ñaari eh, jigéen ñi bañ taxawee ñoom ñaar bu ñu formee taxaw dañuy mel ni ku taxaw palaasu benn góor comme que doomu monsieur A da doon moom moom doom ji kese Ibra bu fi newoon kumba kii eh, kumba day ñàkk cette fois-ci bu dee ñaar la ñoom ñaari jigéen rek a fi nekk mooy day mel ni ñoom dañuy taxaw palaasu benn doom. moo tax dañuy xañ kële dañuy xañ kumba waaw kon ñi yiir doom ju jigéen joo xam sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur mooy baayam ak bu ñaari bàjjen dañ fay nekk waaw ñaari doomi bu ñu fi newee moom moom du am waaw loolu benn affaire la <coughs> kon kooku mooy doom ñaar ñoo jigéen boo xam ne doom bu mooy doom baayam bàyyi ma ko yiir ak ñaari bàjjanam bu dee ñaari bàjjanam jëm kaw dañ fee nekk mooy ne moom moom du am léegi nag ginnaaw doom kook mooy farax bi mooy branche léegi ñu dem ci kaw ah muy aljadda aljadda mooy ki nga xamante ne maam la waaye maam bu jigéen waaye maam bu jigéen boo xamante ne nii kan moo ko jur moo jur kan bokk mooy moo jur papaay monsieur A ki faat maamam bu jigéen bi nga xam ne moo jur papam kooku noonu ki ko yiir mooy bu dee yaayu monsieur A ngi fi moom manula am kookoo koy xijaab waaw bu papaay monsieur bu yaayu monsieur A bu fi nekkee day yiir non seulement moom mi mais meneen meneen meneen jadd bi meneen jadda bi da koy yiir mooy maam mooy fii moom pour simple man nga ne maam ji jur jigéen bi jur mooy maam maamu monsieur A mooy maamam bi jur papam ak maamam bu jigéen yu jigéen lañuy wax ah. ak maamam bu jigéen bi nga xam ne moo jur yaayam ah monsieur awa ngii moo ci faatu bi muy faatu yaayam a ngi fi yaayam jooju day xañ maamam ju jigéen ji nga xam ne moo jur papam moom monsieur a mais day xañ maamam ju jigéen ji nga xam ne moo jur yaayam mii fi nekk mooy yaayam ñaar ñoo ñépp da leen di yiir moom fekk yaay gi fi ñaari jadd yooyu duñu am dara muy jàdd boo xam ne li ab mooy ummul abi mooy bàyyi yaayu baay ak yaayu nday fekk ndaya ngi fi ñoom duñu am waaw kon trois wa ngoog trois wa ngoog léegi nag mu des beneen jigéen boo xam ne moom it mën nañ ko yiir de ba du am dara muy al al uxtu shaqiqa ah al uxtu shaqiqa muy al uxtu shaqiqa mooy sœur bi nga xam ne moo monsieur a ndaw si nga xam ne rakk la wala mag jigéen bi nga xam ne rakk la walla mag ci monsieur a waaye ban façon jigéen shaqiqa mooy moom monsieur a ñoo bokk ndey ak baay waaw ñoom moom sœur germaine la ci monsieur a ndaw soosu noonu ki koy xañ mooy bu fi moom moom bu fi doom nekkee du am dara waaw mooy bés kaa bi mooy liñ la joxoon sànk moom moom amul ay ay maam yooyu garaawul mais gis nga bu fi doom nekkee parce que doom waxoon naa la loolu moo tax doom ju góor doom ju góor dafa fort ci affaire yi <coughs> état yu doom yu góor yi noonu asaba yooyu gis nga foofu mu nekk wax naa la bés bu fi nekkee minimum kenn bu miraas mi taxawee asxaabul furuud yi ñooy jël li ñuy jël moom mu ñëw jël li des waaw lépp lay jël moo tax al al al uxtu shaqiiqa al uxtu shaqiiqa moom bu dee doom ju góor a ngi fi magam walla frère bi gaañu muy monsieur A bu fi bàyyee doom ju góor moom du am dara waaw waaye waaye waaye kan mooy taxawu doom ju góor mooy sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur mooy cette fois-ci si suñu misaal mi bu dee ne Ibra newu fi na bi monsieur aadi faatu fekk na doomam ji Ibra faatu na waaye nag Isaa mu ngi doon mu ngi fi Isaa mu day xañu ndax day taxaw palaasu doom ah day taxaw palaasu doom te bu boobaa kon bàjjanam bii nga xam ne mook papa mook ma mo <coughs> lan la waaw bàjjanam non non pas bàjjanam maamam <laughs> ndax mu boobaa issa moom papaam mooy Ibra te Ibra moom la euh, ndaw sii di sëru monsieur di sëru papaam nekk bàjjanam kon maam la ci kii kon moom moom Isaa moomu day tere ki nga xamante ne nii mooy maamam ju jigéen jooju nga xam ne mook mook maamam ju góor ñoo bokk ndey ak baay moom da koy xañ day tax doo am dara de waaw mu ngi noonu <coughs> kon nag affaire baa ngoog est-ce que kooku rek koy xañ al uxtu shaqiqa <coughs> kon doom ak sët boo xam ne doom bu góor a ko jur waaye ak baay waaw mooy moom bu dee bu dee cette fois-ci euh, bàyyi monsieur A mu ngi fi mooy moom pàppam ndaw si da koy xañ de da koy yiir da yiir al ukhtu shaqiqa mooy da koy yiir waaw da koy yiir ci miraas mi muy xaj bu xirmaan moom du daldi am dara yii nii yëm na gis nga yii nii yépp mooy génnul ci yii nii nii génnul ci ñetti aaya yiñ la wax yi nekk suuratu nisaa <laughs> waaw yan yuusikum allahu fi awlaadikum liddakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak wa in kaanat lahu wa in kaanat waaxidatan falaha nisf wa li abawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus min ba'di wasiyatin yuusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn abaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min allah inna allaha kaana aliman xakima xam nga foofu ko génne <laughs> mooy fi mu ne fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus waaw bu amee ay sœur mooy lu ëpp ñaar te li shaqiqa ak li ab la mooy sœur yu mbokkal ndey ak baay minimum deux jëm kaw wala boog sœur yu mbokkal baay kese yaayam mooy am un sixième mooy baay newu fi waaw baay newu fi ndax bu fi baay newoon baay cette fois yi gis nga bu newoon fii mooy baay nekk fi mooy monsieur a génn àdduna baay fi baay ak yaay mu ne fa in kaana lahu ixwa fi doom fa li ummihi sudus bu dee jabara fi ne jabar day jël amul doom kon jabar day jël un quart yaay jël un sixième ndax lu tax parce que ab bàyyi na fi ay sœur monsieur mais bés gis nga ci hypothèse bi bu doon bàyyi ngi fi hein bu doon bàyyi ngi fi ah non boobu kon bàyyi mooy nekk asaba bi mooy ki nga xam ne fa maa baqiya aw awla rajulin zakar moom moo koy jël waaw ah. moo tax muy xaj bu ndaw si doomam bi nga xam ne moom do monsieur ami faatu di beneen doomam ji faatu ndaw si mbokkaloog moom nday bàyyi bu fi bàyyi newee da koy xañ du am de mu ngi noonu kon nag ginnaaw al ukhtu shaqiqa beneen frère bi ci sœur bi ci des mooy al al uxtu ab mooy ki nga xam ne bàyyi la bokk ak monsieur waaw ndaw si nga xam ne moom monsieur A mi faatu bàyyi kese lañ bokk waaye nag bokkuñu yaay de kooku moom ki koy xañ mooy ñu jóge rek al ibnu bu fi newee muy doom da koy xañ waaye ibnul ibni di sët bu góoru boo xam ne doom bu a ko jur muy ki suñu misaal ma di saa isaami ibra jur ibra muse a jur ko kon bu fi isaa moomale newee moom du am waaye bu fi ibra newee in moom du am hmm? waaye bu fi bàyyi muse a newee muy pàppam moom ndaw sii nga xam ne mook frère am bi gaañu ñoom ñoo bokk bàyyi mais bokkuñ yaay baayam bu fi newee comme que ala baabi awla wa ahra bu dee ne nga xam ne xam nga xuwa uxuwa bii ñu nekk uxuwa muy al uxtu shaqiqa ak al uxtu bu ñu leen defee étage bokkuñu nekk mooy ñoom al uxtu shaqiqa ak al uxtu li ab mooy ne ñaar ñooñu noonu xam nga ñoo bokk même daraja mooy ci wàllu côté frère lañu côté ski mooy côté li jëm ci wàllu ay sœur ay rakk mag ay yooyu mooy ne bu dee côté puissance al al uxtu shaqiqa moo ëpp doole ndax moo gën a takkook monsieur A moo gën a bokk ak moom filiation ndax nday ak baay lañ bokk kii baay kese lañ bokk bu dee ne dañ ne la baay bu fi newee ki bokk ak moom nday ak baay du am kon kay ala baabi awla wa ahra à force yori que kon ki nga xam ne ndaw si nga xam ne baay kese la bokk ak moom du am voilà kon mooy doomam bu fi newee du am doomu monsieur surtout monsieur bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur waaye baayu monsieur rek bu fi newee moom mii du am. Hmm? doo am de waaye am na ñeneen ñu ko yiir mooy comme al axu shaqiq moom nii al axu shaqiq muy frère boo xam ne frère mu géant la bu mu bokkal ndey ak baay bu fi ne moom al uxtuli ab du am de mooy ki mu bokkal sœur bi mu bokkal baay kese du am waaye ki nga xamante ne mooy sœur bi ñu jóge sànk ki mu bokkal nday ak baay bu nekkee dafa nekk asaba ma ala gayri asaba ak keneen moom du am waaw mooy ndaw sii du am beneen sërëm bii du am waaw waaye it ñoom ñëpp dañ koy xañ ñi ñëpp dañ ko koy xañ léegi nag am na keneen koo xam ne da koy xañ tamit mooy ñaari sœur yoo xam ne kon al ukhtu fan la koy xaña bu dee dafa nekk asaba ma al ghayri waaye ñaari bu dee monsieur A dafay bàyyi ñaari sœur ñetti sœur ñaar ñi ñoom ak moom bokk nday ak bàyyi kenn ki moom moom bàyyi kese lañ bokk mooy ki ñuy wax nii ñaar ñëlee bokk ndey ak bàyyi ah bu dee na ñoom axun mubaarak newul ak ñoom dañ koy xañ axun mubaarak waxoon nañ la mooy ki nga xam ne moom law laa hoo <laughs> cay budul woon moom doo am waaw bu dee ñoo bu dee kooku newu fi ñoom dañ koy xañ de hmm? kon nag ginnaaw kon al uxtul li ab kon al uxtul li ummu bi nga xam ne nag yaay la bokk ak monsieur yaa moom moom frère monsieur sœuru monsieur la mooy nañoo bokk mais yaay yaay lañ bokk ñoom yaay lañ bokk ma ne ma eh, kooku war naa donn de ma ne la ah mais daa am ci ay cas yoo xam ne moom ci lay amee te moom la aaya ba doon wax ca aaya douze ah bim naan wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa in kaanuu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth waaw mooy ñoom côté boobu lañ doon doon daal uxtul waaw mooy koo xam ne mais ci mooy conditions yi mooy da il faut waaj a nekk kalaala wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'a wala jigéen ji mooy ne ñoom ki ñoom seen mbir intervenir fokk ki faatu comme monsieur a bàyyiwu fi aslu bàyyiwu fi faral bàyyiwu fi bàyyi loolu mooy kalaala waxoon nañ ne mooy li gën dëgër te mooy waxu seydina siddiq radiyallahu anhu mooy kalaala mooy ki nga xam ne aslu amu ko faran amu ko dafa faatu bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi bàyyi ñooñu nekkuñu fi waaye bàyyiwu fi benn doom te bàyyiwu fi sët kooku mooy kalaala sët yu góor yoo xam ne doom bu jigéen a leen jur léegi euh, ñoom ci ci condition boobu moo tax mu ne moo xam ji góor nag wala jigéen la bu dee ndaw si dafa faatu bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi bàyyi waaye bàyyiwu fi maam maam bu góor waaye bàyyiwu fi doom doom doom bu góor wala bu jigéen te bàyyiwu fi sët bu góor boo xamante ne nii doom bu góor moo ko mooy moom daal <clears throat> kooku bu boobaa kooku mooy kalaala wala hu axun waaye nag am na sœur wala frère boo xam ne yaay lañ bokk waaye bii lañ la waxoon ijmaa la ne côté bii moom côté bii moom sœur bi mbokkal yaay lay wax waxul waxul waxul sœur yi mbokkal baay wala bi mbokkal nday baay non lii côté yaay bi lay wax waaw te loolu li koy wane simple na mooy lim lim ci teg ne bu dee ne ëpp nañ loolu fahum shurakaa'u fi sulus looy da ware ne lii moom côté yaay lay wax parce que bu dee côté baay foofu moom lirrajuli mithlu hazzil unsayayni moo fay dox waaw moo tax ijmaa la ci boroom xam-xam yi ne que aaya bii moom axun bii muy wax mooy al axuli um voilà kon fay wa in kaana rajulun yu j'espère que loolu préciser woon nañ ko bi ñuy wax sudus j'espère ah sinon de toute façon yàgg nañ ko fee wax jataay yépp wax nañ ko que ne mbir moomu il faut mu leer que aaya bii nii aaya douze bi axun aw uxtun bi muy wax mooy li umma waaw ngir ya ki mbokkal yaay waaye ba muy génnaat ne wala ndaw si bàyyiwu fi benn bàyyiwu fi baay bàyyiwu fi yaay fi benn doom waaye walahu axun am na nag frère bu mu fi bàyyi aw uxtun walla sœur fa li kulli waaxidin minhuma sudus mooy ku fi man di nekk ci ñoom ñaar bu dee góor bi euh, rakk bi mbokkal baay wala mag bi mbokkal yaay kese yaay kese ñoo fi nekk kooku sudus un sixième lay jël bu dee ab sœur tamit la fi bàyyi boo xam ne moom rek a fi nekk hein kooku un sixième lay jël moo ne ma waaye nag fa ak kaanu akthara bu dee ëpp nañu loolu nag te ëpp nañu wax nañ ne jamono bi fii mooy deux la commencé jëm kaw comme ci hadisatu ibnatay seydna Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon fa in kaanu bu deene dañoo nekk ak sara ëpp min zalika ëpp nañu ñaar muy sœur yoo yële wala frère yoo yële nga xam ne ñoo ki mujj a yaay kese lañ bokk mu ne ñooñu kon fa hum ñoom de shuraka fi sulus ñoom li nga xam ne ñoom ñooy bokk li nga xam ne mooy un tiers bi dañuy séddoo seen biir te bu ñu koy séddoo bisawiya loolu lil rajuli mithlu hadhil mi du jàll fii kon mooy ne gis nga mooy dina doon nga ne ma waaw ma ne la waaw aaya bii moo tax mais mais mooy xam nga gis nga strict yu strict yooyu kon kay yow instant bii nii mooy yow aaya bi rek war na la kan la mooy instant bii bu ma noppi woon rek ne la léegi wax ma waaw kay wax ma kon al uxtu li li li umm kan moo koy yiir nga ne ma oh, bon man du ma koy xame man la mais wax naa aaya bee la ko wax ah aaya bee la ko wax xalaatal tuuti rek boo xalaatee tuuti dañ ko lan la wa in kaana rajulun ah yuurasu kalaalatan alimraa kon kay kalaala laa soxla boo xamee kalaala li muy tekki te wax naa la ko léegi mooy kon xam nga ñi leen di yiir ñi tax ñoom bu ñu fi newul bu ñu fi newul ñoom ci lañuy amee ku nekk ci ñoom ñaar ah euh, frère bi mbokkal yaay kese walla bi mbokkal ak sœur wala sœur bi mbokkal yaay kese bu dee ku nekk ci ñoom mooy du ñoom ñaar ñoo fiy nekkandoo de non ku nekk ci ñoom ba muy kenn rek a fi nekk kooku lay am un sixième mais kon kay la leen di permettre ñu am muy le fait que waa kalaala la ba muy monsieur A ba muy génn àdduna kalaala la kon kay ñooñu bu ñu fi nekkee moom do est-ce que est-ce que suivre bi est-ce que suivre nga raisonnement bi hein mooy kalaa mooy koo xam ne bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi bàyyi booy bàyyi fi ay doom ñu ne la bu lool xewee fekk mu bàyyi fi sœur boo xam ne yaay lañ bokk wala frère boo xam ne yaay lañ bokk ci boobu la ñuy doon bu dee ëpp nañu ñaar jëm kaw ñoom un tiers la ñuy xaaj dañuy xaaj alalu monsieur A ki faatu def ko ñetti xaaj ñoom jël benn xaaj bi séddoo ko waaw kay kon yow nga ne ma waaw kon man xam naa ko comme que mooy koo xam ne bàyyi fi yaay bàyyi kon man damay xam ne kon ah kon mooy baay bu fi nee moom du am parce que yaay yaay gisoon nañ ne <laughs> yaay man na fee nekk sœur bi nga xamante ne nii moo bokk ki faatu yaay am loolu moom gisoon nañ ko loolu moom wuu loolu moom da nga wax a wax ba mu booy sama nopp fii mu ne moom jàpp naa ko man la kon très kon xam nga yaay du yiir kii ne ma waaw kon yaay bokkul kon xam naa ne kon bàyyi kon bàyyi moom ci ndax bàyyi comme que doon moom bu fiy nekk di di ma ne la waaw kan nga ne ma bu fi ne maam mooy taxaw palaasu baay kon boole ko ci ma ne la côté doom yi nag. faraa yi nga ne waaw kon doom ak sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur waaw waaye waaye waaye même doom bu jigéen da koy yiir moom parce que bii dafa sori doom bu jigéen rek bu fi monsieur abaay woon doom bu jigéen mooy doom bu jigéen boobale da koy mooy faran bi rek mooy mooy bàyyi fi doom rek mooy kalaa la ji rek ku fi nekk ci ñoom boo xam bu amee doom doom ju góor la ak doom ju jigéen sët bu góor boo xam ne bu jigéen boo xamante ne nii doom bu góor a ko jur wala sët bu góor boo xamante ne nii doom bu góor a ko jur ñoon ñépp dañ koy xañ dana um, léegi dernier bi bi nga xam ne daa amoonub jaam bu mu libéré jaam ba faatu ah, bu fi bàyyiwul kañ lay doon jaam bi. alaysa lin nisaa turan asaba illa allati man illa allati manat bi itqi raqaba waaw walaysat fin nisaai turran asaba walaysa fi nisaai turran asaba illa allati manat bi itqi raqaba moom ci condition boobu kese lay doon ne mooy jigéen bu dee ne daa libérer ab jaam jaam ba faatu te bàyyiwu fi kenn ku koy doon ndaw sa mooy jël alal ji yëpp comme ne bu dee góoralin mooy jël alal ji yëpp loolu xanaa war naa boy sa yi nga ne waaw nga ne la waaw foog muy boy sa nopp yi gis nga yii nii mooy loolu la affaire bi dangay xam technique bi xam ne lii ah ah oui lii bu xewee ah oui kon conséquence am mooy lii way xew nga jàpp ko loolu nag dangay imprégné ci affaire bi. bu yàggee mbir mi day simple day ñëw rek buñ la nee kii wa kii wa kii nga xam ne kee moom dàq ko waaw ñu ne la kii moom nga ne kii moom ah lu mu fi bàyyi doom jigéen kese la fi bàyyi ma ne kooku nisfu lay jël waaw doom jigéen kese la fi bàyyi bàyyi ma ngi fi loolu lépp garaawul waaw waaw fa in kanat wahida falaha nisfu loolu moom leer na nga jël mooy ay day ñëw rek leeralal affaire yi mooy finalement yow noonu ngay affaire yi noonu lay noonu lay da nga ciy am benn benn benn tamakkun waaw benn mbir moo xamante ni day buur yàlla laf la ci may mainmise waaw nee nag foog nga imprégné wu ci waaw fa karrir mutalaata waaw mu ngi noonu kon kon sànn bi nga xam ne moo libéré moom lan moo koy xañ mooy comme góor bañ gisoon rek la koy xañ góor bi libéré tamit jaam mooy fépp foo xam ne asaba nasabiya ak jaam boobale bu fi newee ba jaam bay faatu jaam bam libéré woon waaw parce que mooy ba mu libéré woon képp koo xam ne daf koy donn ci asaba nasabiya koo xam ne dafa bokk ak moom deret ci wàllu deret ak yooyu mooy ne fekk mel noonoo ngi fi femme bi day ñàkk moom du am kookoo ko yiir waaw moom fenn rek la lay doon ne ko mooy mu faatu bàyyi fi nekkub kalaa bi moom it cundum ba pare te bàyyiwu fi ab ay frère ak ay sœur ak yooyu bàyyiwu mais bu fi kenn yooyu nekkee rek ah ñoo xam ne nag du ñu jaam parce que buñ dee jaam mooy beneen affaire la waaw mooy kon ñoom ci saa sa ñoom ñooñ buñ nekkee rek dañ leen di yël kon nag ñii ñooy set jigéen ñi nga xam ne lii moo leen di yiir ñiiwa leen di yiir léegi nag kon ci xaj bu xirmaan noonu lañ ci jeexale kon gis ci gis nañ góor ñi gis nañ jigéen ñi ku nekk ki la yiir ah? léegi nan la ko boroom ar-Rahabiyya rahmatullahi alayhi waxe ah? ndax tuddoon nañu ci wàllu xaj bu ne eh, buntu la boo xam ne moom indi na ko waaw moom kon mu ne saaxibu ar-Rahabiyya rahmatullahi mu ne wal jaddu mahjubun anil miraasi bil abi fi axwaalihi salaasi wa tasqutu ljaddaatu min kulli jiha bil ummi fafhamhu wa qisma ashbaha wa hakada bnu libni billibni fala tabgi an ilxukmi saxiixi modila wa tasqutu lixwatu bilbaniina wa bil abil adna kama ruwiina aw bi banil baniina kayfa kaanu siyaani fiihi aljamcu walwixdaanu wa yafdulu bnu lummi bilisqaati biljaddi fafhamhu ala ixtiyaati wa bilbanaati wa banaati libni jamcan wa wixdaanan faqul li zidni summa banaatu libni yasqutna mata haazal banaatu thuluthayni yaa fataa illaa idaa asabahunna dhakaru min waladil ibni alaa maa dhakaru wa mithluhunna al-axawaatu allaatii yudliina bilqurbi min aljihaadi idaa axadna fardahunna waafiya asqatna awlal abil bawaakiya wa in yakun axun lahunna xaadira xasabahunna baatinan wa zaahiran wa laysa wa laysa ibnul axi bil mu'assibi man mithlahu aw fawqahu fi nasabi kon loolu la boroom ar-Rahbiya raxmatullaahi alayhi daldi wax ci wàllu suñu fii <laughs> voilà mu ne kon euh, mu ne wal xaj mu ne wal jaddu mahjubun anil miraasi bil abi fi ahwaalihi salaasi mu ne wal jaddu maam maam mahjuubun aji mooy ku ñu yiir la waaw maam anil miiraasi wëllif li nga xam ne mooy miiraas du ci am dara bil abi kan moo ko yiir bàyyi bàyyi fi ahwaalihi salaasi waaw ci ñetti wàllam yépp ñetti kaa yi maam man a kii yépp ah yi nga xam ne ci état yi muy nekk moom dañ koy xaj kan moo koy xañ mooy bàyyi de toute façon gisoon nañ ni eh, moom moom maam ki koy taxa doon mooy bu fi euh, ci euh, bu fi bu fi doom ji newul léegi axwaalu salaasa yooyu mooy lan mooy de toute façon lool ci lu ñu joyal la mooy da koo yiir ci lu ñu joyal fekk bàyyi ngi ci maam du am moo léegi nag axwaalu salaasa yooyu muy wax mooy moo xam que ne moom lay doon moom kese mooy bu dee maam moom kese fi nekk maam ju góor yi jur monsieur A la ñuy wax mooy ki jur monsieur A papaay monsieur A mooy papaay monsieur A baayam moom waaw muy maamu monsieur A moom fi muy mën a doon ne mooy bu dee papaay monsieur A newu fi moom nag suwaa day doon bi tansib bu dee moom kese monsieur A newu fi loolu benn façon la bu muy doon ne wala boo xam ne ci fard lay jële mooy ci asxaabul furud mooy lan bu dee ne monsieur A muy sëtam bi bi faatu bi monsieur A daf fee bàyyi doom bu boobaa moom du jël bi tansib parce que doom jee ngi fi te étage doom moo ëpp moo fu gën a comme liñ ko gisa woon étage bi ci tegu muy ubuwa même bu dee ne bàyyi monsieur anew fi mais maam a fi mais maam du mën a doon na ci asaba di ndax doom a ngi fi doom ju kon nag bu dee ne dafa am doom ju góor fi nekk mooy monsieur a mii sëtam bi dafay bàyyi doom ju góor mooy maam ji moom bil fard lay doon na waaw te boobaa sudus lay am wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad leer na ban ban exercice laa la joxoon tamrin ba koo xam ne day jóge ci day jóge ci asaba dal ci fard di doon na ci fard bàyyi asaba ah <laughs> wala contraire bi laa la waxoon wala koo xam ne ci day jóge ci ci ci fard dem ci asaba nu mu ci man di demee mooy maam mii maam a ngi mooy maam bi bi tansib mooy bu mooy Euh, bu dee tansib lay jóge dara ci farde mooy tansib bi ëpp doole farde bi parce que farde bi bu boobaa mooy ci furu bi buñ ko fa yóbboo moom sudus lay am te boobu kaa boobu mooy bu dee ne monsieur aada fee bàyyi doom ju góor kon lii mooy deuxième axwaal yi salaas yi muy wax mooy parce que maam soit mu mu donn bi tansib mooy que ne doom ci ju moom doomam ji jur monsieur nekku fi ah waaye te bàyyiwu fi doom mooy eh, faran amul bu boobaa moom bàyyi fi yaay par exemple moom yaay gi day jël après moom day doon ci lan ci côté li nga xam ne mooy asaba fali awla rajulin zakar alxiqul faraida moo tax moom day am lu bari mais bu dee ne doom musa daf fee nekk doomam ju góor bu boobaa moom day tox dootul mantee donn bi yi mais bil fard te boobu sudus lay jël ndax mooy taxaw place su bàyyam ndax li alquran ne wa in Hmm? fa in euh, euh, euh, wali abawayhi ñeel na ñaari baayam mu yaayam ak papaam comme que fii papaam maamuma ko fi taxawal li kulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kaana lahu walad li fi do ki dem bàyyi bu dee ne am na doom hein eh, suñu waxtu yee ngi jot de ya kon deuxième xaal baa ngoog maam bu njëkk bi soit ay yarisa bi taasib moom kese wala an yarisa bil fardi bu dee ne dafay moom kese bu dee ne sëtam bi dafay bàyyi doom ju góor wala boog mu mu mu mu mu daldi doon ne boole ñaar yépp bil fardi wa tansil waaw loolu kañ lay xew mooy bu dee set mooy mu doon ne ñaar yiñ la wax yépp mu doon ne bil fardi am ci furuut yi mooy nekk asxaabul furuut ba pare ba mu jëlee ba toog keneen jël moom la des moo jël ndax moo fi awlaa rajulin zakar mooy ci gën a jege ci wàllu góor ki faatu loolu mooy bu dee ne monsieur A di sëtam bi doom ju jigéen la fi bàyyi bu boobaa doom ju jigéen moom day jël in fa wa in kaanat waahida falaha nisfu day jël moitié wax alal ji waaw léegi maam ji comme que moo fi nekk moom kese fi nekk par exemple bàyyi ji doomam ji jur musa anewu fi bu boobaa moom lu muy def wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad ñeel na ñaari baayam yi ku nekk ci ñoom muy nday ak bàyyi ñeel na ko un sixième ci li fi monsieur bàyyi ki dem bàyyi bu dee am na doom fii am na doom doom jigéen la bu boobaa moom maam day jël un am topp ginnaaw bi femme bi jëlee lan sëtam bu jigéen bi jëlee xaaju alal bi moom mu jël un sixième toog ba pare comme que moom rekk a fi nekk amul keneen ku ku bokk ci asxaabul yooyu ba mu defee loolu ba pare la des wa ma baqiya la des moom mu donn ko jëlaat ko lan bi tansib loolu mooy ñetti xaal mooy an <laughs> aljaddu te lii day del bàyyi mooy kaa bi del te joxoon gisoon nañu misaal bi bu waaw mu doon ne bi bi bil fard ba pare doon li alxuraan na yow jëlal lii mu jël mais ba alal ji desee la des moom kesee fi ne mu jëlaat lépp waaw loolu day dal maam kon lii mooy ahwaalu salaasa waaw mooy ñetti yii nii yépp am mooy mu doon bi tansib wala mu doon li nga xamante ne mooy bil fardi te loolu mooy bu dee fi muy possible mooy bu dee doom ju góor moo fi nekk sëtam bu góor bi mu ci ajur waaye walla mu doon bil fard wa tansib mu doon ne fard ba pare jël fardam par tansib boobu mooy bu dee doom jigéen la fi mushia la fi mushia bàyyi ñetti xaal yi yépp nag dañ ko ci xañ moo tax moom mu ne mu ne wal jaddu mahjubun anil miraasi bil abi fi ahwaali salaasi loolu lay wax foofu est yaa ngaa dégg loolu lay wax fii fal jaddu kon nag maam mahjubun des ko yiiraanil miiraas yi ci miiraas mi bil abikan moo ko yiir moom ko ko yaay bi mooy bàyyi fi ahwaalihi salaasi ci ñetti xaalam yooyu ñu la wa tasqutul min kulli jiha bil ummi fafhamhu wa qisma ashbaba mu ne wa tasqutul jaddaatu yaay yi lii mooy fiy jóge mooy maam yi maam bu jigéen moo xam maam bu jigéen bi jur hein bi jur sa yaayu monsieur A wala ki jur papaay monsieur A ñoom ñaar ñépp wataskutul jaddaatu ñoom dañuy daanu min kulli jiha ci wàllu wone bil yi mooy bu fi yaay newee moom du ñu am comme ni moom lañ gisoon sànq lool sànq rek dañuy gis ñi nga xam ne mooy maam bu jigéen ci leen di xañ wax nañ la yaay la fu fi yaay newee yaay bu maam ju jigéen joo xam ne ba moo jur bàyyi wala maam ji jigéen ji juru yaay bu fi yaay newee ñoom ñaar ñépp lay xañ moo tasqutul jaddatu min kulli jiha bil ummi fafhamhu xamal wa qisma ashba te nga xiyaas lu niroog lii rek wa hakaza léegi kon ñu gaaw na suñu yor jonna de wa hakaza naka ni ibnul ibni bil ibni fala mooy ibnul ibni bil ibni mooy sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur bu fi baayam newee falaa moom it moom dañ koy xañ kon nag falaa tabghiyanil haqni sahihi mu'dila mooy bul jeng di ut leneen di sàqu leneen ginnaaw ba atte bu leer bii te wér bi ma la indil nii kon wa hakadal ibnu ibnul ibni bil ibni falaa mooy moom mahjubun ay ibnul ibni mahjubun kan moo koy yiir moom bil ibni du fekk baayam di dox intermédiaire ak monsieur a bu fi newee moom doom wa tasqutul ikhwatu bil banina wa bil abnal wa abil adna kama ruwina mu ne wa tasquti dina rot al ikhwatu frère yi ñoom du ñu am bil banina bu dee ne monsieur a ñoom seen seen mag ji wala seen rakk ji bi mu faatoo di monsieur a dafay bàyyi ay doom ñoom ñoom du ñu am doom yu góor yi du am wabil abil adna waaye mooy bàyyi ki bu ñu fi bàyyee seen bàyyi yi ñu bokk ak monsieur A ñoom duñu ñu am mooy ci gën a jege kamaaruy naa comme ni ñu ko war waaye moo comme niñ ko euh, solo aw bi banil banina kayfa kaanu si yaani fil jamowal wala boog doomu doomu doom mooy sët kayfa kaanu nu ñu man di doon nu ñu wàcc wàcc si yaani fii ñoo ci yem rek fiil jam fii jam wal wex daanu que ça soit benn sët bu jigéen non benn sët bu góor bu doom bu góor jur walla ñu bari ñoo ci yem mooy ñoom it duñu am fekk bu dee ñiiw a ngi fi ñii dañ leen di yiir waaw voilà yow ba ni mu continuer parce que suñu waxtu wi kat jot na il faut qu'on voilà wa yafdulul umm wa yafdu mooy liñ gis léegi rek moom la fi ak liñ gisoon bii passé wa yafdulu ibnul ummi bil isqaati bil jaddi fa fahmu ala ihtiyaati ah waaw ba ni muy jeexalee wa laysa ibnul axi bil mu'assabi min mithli man mithluhu aw fawqahu fi nasabi ah kon ni mu jeexal li mu ko waxee saaxibu ar-rahabiya rahmatullahi alayhi di acheikh ah, Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ah siiwee ci ar-Rahabi waayam bi siiwee ci matnu ar-Rahabiyya ci ilmu al-fara'id ah kon nag eh, mu ngi noonu kon tey jeexal nañu walillahi alhamdu wal minna ci li jëm loolu léegi kon eh, bii ñëw suwaa ñu xool miiraasi ku nekk ñu ne al al zawju lii mooy miiraasam ci kaay yi kaay possible moom lii lay am al zawja lii al abu lii al axu shaqiq lii hmm? surtout ñi nga xam ne ñoo ci gën a sayan quoi al ibnu lii hein mooy loolu daal xam naa ñu gis loolu insha allahu taala hmm? kon nag affaire baa ngook kon bii ñëw ñu gis loolu insha allahu taala kon ci xaj bu kon jeexal nañ ko walillahi alhamdu wal minna bon bu bëggee gën a xóotal nag eh, gaaya kii <laughs> waa domaine baa gi fi ah, waa ilmul faraid seen téere yooyu moom nga gën cee gëstu ak ñi nga xam ne ñooy faradiyuuna yi hmm? parce que il faut pas qu'on oublie que <laughs> euh, mooy li ñu tënk ci masala yi rek masala yi ñu fi gis yépp dañu newul ci euh, ay jataayu fiq tamit <laughs> waaw waaw ba ni nga xam ne noonu la waroon a gën a waroon a gën kii mooy ne tamit Euh, duñu ko man parce que ñu ngi ci siira en tout cas dafa nekk loo xam ne euh, ñu gis ci li nga xam ne mooy yi nga xam ne moom mooy yi ci gën a essentiel waaw insha allahu taala kon bii di ñëw ñu àggale ah suñu waxtu jot na wallahu taala alam wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in